ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci njàngit yi ñuy jële ci ghazwatu Tabuuk doon ci ànd ak al imaam Muhammad ibn Abi Bakr ibn al Qayyim al Jawziyya raxmatullaahi alayhi fi Zaad ay zaadul macaad fi hadyi xayril cibaad alayhi salaatu wassalaam ñu ngi agsi woon ci li ñu mujj woon a gis mooy ci li jëmoon ci sujuudu shukri fi mu ne woon wa fi sujuudi kacbin radiyallahu anhu xiina samica sawta almubashiri dalilun zaahirun anna tilka kaanat caadatu saxaaba radiyallahu taala anhum wa hiya sujuudu shukri inda an mu ne ci sujoot gi Seydina Ka'b ibn Malik sujoot keroog bi ñu ko ndilee bi mu déggee rapporteur de bonne nouvelle bi daldi koy yëgal xabaar bu neex bi ci seen tuub gi nga xam ne moom la suñu boroom daldi nangu indiwaat leen nangul leen seen tuub te mooy génn nañ kon ci hijra gi ñu leen teg ak mettit géeg loolu lépp mu ne dafa sujjóot moom seydina taabu ibn Malik radiyallahu anhu mu ne loolu mu def noonu moo doon aadaay saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne te loolu moom lañu moom mooy sujuudu shukri mooy sujóot bi nga xam ne jaam bi da koy def ngir sante ko boroomam subhaanahu wa ta'ala inda ni'ami al-mutajaddida fa li nga xamante ne mooy bu xéewal yoo xamante ne yuy renouvelé wu la waaw wan ni'ami al ak ay problème ay coono yoo xam ne ay xat-xat yu mu newal suñu boroom teggal ko ko ay nattu yoo xam ne daf ko ko jañal daldi koy sori foofu lañu yemoon Euh, moom lañ mujje woon gis mu ne loolu joxe na ca exemple Seydina Siddiq keroog bi ko xabaaru faatuk Musaylimatul euh, Musaylimatul Kaddaab di dikkalee mu ne dafa sujjóot na ko noonu la Seydina Ali def keroog bi mu xareek xawaari ji ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam décrire woon ci ñooñ ba bam bam ko gisee dafa sujjóot shukran lillah waaye yonent bi alayhi salaatu salaam it boo ko su Seydina Jibril ji <coughs> yëgalee que ne sa boroom nee na ku julli ci yow benn yoon mu julli ci moom juróomi euh, fukki yoon dafa sujjóot waaye tamit ba nga xamante ne yónni na armée moom alayhi salaatu wassalaam ñu ñëw dal di ko yëgal jox ko bonne nouvelle ne noot nañu noon ya ñu demoon fekkoon ko mu nekk sayyidatu nekk nekk sayyidatu Aïcha tëddoon ci kawam dafa yëpp di rot daldi sujjóot moom alayhi salaatu wassalaam loolu lañ mujj woon a gis léegi ñu waroon a àggale mu ne wa fi istibaaqi saaxibil farasi warraaqi ala sal'a li yubashira ka'ban dalilun ala xirsil qawmi ala alxeyr wa istibaaqihim ilayhi wa tanaafusihim fi masarati ba'dihim ba'dan mu ne ta fisti baax ci njëkkalante gi nga xam ne <clears throat> xam nga keroog ci nettali bi Seydina Kaab kon ñu ngi ci xisatu njànget yi ñuy jële ci nettali Seydina Kaab ibn Malik bu gudd bi ah nga xam ne gis nañ ko tout au ci nettali bi gis nañ ko bi ñuy def tarjama walillahi alhamdu wal minna kon ci loolu lañ ne nekk ci saxiixayni wa geyruhuma muy nettali boobu ci lañu ne ba léegi moom la al imaamu ibnul Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayhi di génne ad-durar njàngat yooyu nga xamante ne ay ay wurusi ngalam lañu mu ne wa fi istibaaqi saaxibil farasi warraaqi ala sal'ali ci njëkkalante bi nga xam ne saaxibul faras mooy ki fas wi xam nga kenn ki ba yonent salaam bi nga xam ne ci la seenug tuub suñu boroom yëgal ko seenug tuub xamal ko ne nangu na seenug tuub Hmm? ci laaya yoo yële wa ala thalathati alladhina xullifu xatta ida daaqat alayhim al ardu bima raxubat wa daaqat alayhim anfusuhum wa zannu an la malja'a min allahi illa ilayhi loolu noonu aay yooyu ba mu wàccee yonente mi alei sat am na riwaaye bu nekk nekk yaay ummu salama la ko fekk mais mu guddi woon <coughs> yaay ummu salama ne ko ah ba mu ko ko yëgalee ne ko ah ne ko tuubal Eh, laqad tiiba ala kamb indiwaat nañ kamb de mooy sa boroom nangul na ko waaw mu ne ko ndax du ma yónnee ku dem bégal ko mu ne boo ngeen ko defee de mooy li des ci guddi gi duñu nelaw nit ñi dinañu fi bari raj-raj loo bi ba duñu mën a nelaw du ngeen nelaw li des ci guddi gi de ba mu jullee fajar mu wax ko saxaaba yi radiyallahu anhu mu am ñu njëkkante di ko wax di ko wax Seydina Kaab kenn ki war fas mu mu gën a gaawe rëppatal uti ca quartier Seydina Ka'b ibn Malik ngir dem wax ko la bonne nouvelle kenn ki moom ni mu def dafa gaaw yéeg ci dawa dawa daw ba àgg Sal'a daal di yéeg ca kaw yuuxoo yuuxu ca kaw te moom yuuxoom ba nag moo jiitu fas wax waaw ndax fajar gi na naan tekk mu yuuxu ca kaw naan abushir ya Ka'b ibn Malik waaw ren mu dégg ko mu nee na mu xam ne suñu mbirum sa su faraj ñëw na usi am rek ma daldi sujjóot waaw <coughs> ngir sant yàlla mu ne njëkkante boobu nag ñoom njëkkante kii yar fas kii gaaw daw yéeg ca montagne ba ngir ñu gaaw dugal mbégte ci xamal mbégte gi Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu mu ne loolu dalil tegtal la ala xirsil qawmi ala al xayri ci xër gi nga xam ne moom la saxaaba yi xëroon ci ci ci yiw wastibaaqihim ilayhi ak liñ ci doon njëkkalantee Allahu akbar Allahu akbar waaw liñ ci doon njëkkalante waaw wa tanaafusihim fi masarrati ba'dihim ba'da ak liñ doon nekke en concurrence njëkkante ngir dugal mbégte ak tamit wax luy bégal lenn li ñenn ñi ci ñenn ñi waaw ñenn ñi di bégal ñeneen ñi niñ ci doon njëkkantee ku am bonne nouvelle da gaaw waaw daal di koy wax te bu dee loo xam ne du noonu kenn du ko bëgg toxal ndax lawlaa id sami'tumuhu qultum maa yanbaghi lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtaanun azim waaw bu dee lu ñaaw la kenn du ko bëgg a yëgal duñ fi nekk naan <coughs> comme ñun ni ñuy def waaye yow dégg nga li mu dégg nga ne doo dégg lan la lan moo xew diw laa ilaha illallah yëgoo li ma yëg li ma dégg nga ne lan nga daal di koy wax mbir ma moom it mu dem wax ko fële téléphone africain ñu gaaw mbir ci lu ñaaw moom dañoo gaaw mbir mi tas waaw saxaaba yi nag c'était le contraire doonu ñoon doxale noonu de waaw waaye bu dee bëggalaate kenn ci ñoom dañuy kontaan en plus bu mujj mel ni yow ma soo def waaw mu mujj mel ni comme si masoo def loo xamante ne lu ñaaw la woon wala masoo nga de masoo def loo xam ne bàkkaar la woon allahu akbar allahu akbar ñoom noonu lañ doon doxale ñoom noonu lañ doon doxale ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum ah xër ci dugal mbégte te waxoon nañ ko bii passé jaamu yàlla gu rëy la dugal mbégte ci lil bashiri dalilun ala ann i'taa al min makaarimi al axlaaqi wa shiyami wa aadati al ashraafi wa qad a'taqa radiyallahu anhu lamma basharahu anna inda al-Hajjaj ibn Ilaat min al-xabari an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma yasurruhu Allah <laughs> mu ne wa fiihi dalilun ala jawaazi i'taa'i al-Bashir jamii'a thiyaabi nañ njëkki bu njëkk bi jamii'a thiyaabi mu ne wa fi naz'i kaabin thawbayhi wa i'taahima lil i'taahima lil bashiri mu ne Seydina Kamb xam nga nee na day na ba ma ki ma joxoon ab xabaar bi bi mu ñëwee dama kontaan ba dama summi sama ñaari yére yi ma amoon jox ko ko daldi àbbi yére waaw mu ne loolu dalilun tegtal la ala anna i'taa al mubashirina min makaarimil axlaaqi wa shiyam mu ne jox gi nga xam ne moom ngay jox ñi la bégal ñi nga xam ne dañoo ñëw indil la la bonne nouvelle nga kontaan ba am loo leen jox moo xam xaalis la wala nga yëkkati lu jox leen ko moo xam paquetu suukar nga yor moo fa newoon nga jël jox leen wala nga jël yére bu rafet sa burda bu rafet boo amoon waa jël la jox kii bi nga solal ko ko jox ko ko wala nga am loo xamante ne nii ah waay waay loo xamante ne lu tedd la fa yow am monta nga daal di koy jox ndax lan nouvelle bu neex bi mu la indil mu ne loolu noonu jëf jooju min makaarimil axlaaqi wa dafa bokk ci jikko yi ak yi nga xamante ne jikko yu gën yu rafet yi yaa rafet yi yi nga xam ne nit ki mooy yooyu noonu du ko war di jikko woo waaw waaw ku la defal indil la lu toll noonu dugal sa xol bi mbégte nga kontaan ah ginnaaw bi nga santee buur yàlla subhaanahu wa taala moom bi nga xam ne nag mooy kanaal bi nga ko jaarale nga daal di kontaan ci moom waaw jël loo xam ne lu lu am solo la après nga daal di koy jox waaw akbar waaw waaw ah. loolu lu ama ama am solo la waaw ci jikko yu rafet yi wa chiyami chia mooy xuluq <laughs> voilà mu ne wa aadatul ashraafi waaw ci makaarimul axlaaq la bokk waaye loolu mooy aadaay ñu tedd ñi waaw mu ne bo te exemple mooy ñu tedd ñi ku leen defal ala azmi ahlil ala qadri ahlil azmi tatil azaimu wa tati ala qadri ahlil kiramil makarimo loolu la al mutanabbi doon waaw ci dayob ña nga xam ne ñooy ñu tedd ñi boroom décision yu ferme yi boroom mbir yu kaw yi naka noonu la seeni mbir di mel rek waaw waaw ndax karam ki ko xam mooy alkarim moo xam lan mooy alkaram teraanga ki ko xam dëgg-dëgg mooy ku do koo xam dafa tedd waaw mu ne xoolal waqad ataqa al abbas ghulama exemple mu ne seydna al abbas ibn abdil muttalibi ammu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam libéré woon na ab jaamam waaw kañ lamma ba nga xam ne basharahu la ko jox la bonne nouvelle anna mooy anna këne inda al hajjaj ibn ilat nekk na fa alxajjaaj ibn ilaat min alxabari ci information an rasulillahi ci yonente mi alei la nga xam ne yasurruhu dina ko bégal moom Seydina Abbas <laughs> léegi nag question question boo xam ne <clears throat> dama lay bàyyi nga tontu ci lii muy wax nii kañ la xewoon kañ la Seydina Abbas ah, daal di woon libeere benn jaamam parce que kañu naan Seydina al Hajjaj ibn Ilaat da ko indi la nekk na fa moom xabaar bu neex boo xam ne Seydina al Abbaas dina ko bégloo ci yonente mi alayhi salaam léegi nag yow laay déglu ndax Seydina al Hajjaj ibn Ilaat gisoon nañ ko wala déet sii léegi xew-xew bi muy wax radiyallahu anhu kañ la xewoon ku fàttaliku loolu waaw ah, pour xool est-ce que <laughs> ñu ngi takk li nga xam ne moom lañuy jàng waaw njàng mu amul takk moom day xaw a yéeme ku takk loolu kañ la lool xewoon seyna alxajaaj ibn ilaab kañ lañ gisoon radiyallahu anhu tarjamaam boo ko fàttalikoo rek mooy fàttaliku nga lii nii di nga xam kon lii nii kañ la woon aywa tafaddalu mashkurin maa ngi leen di déglu waaw aywa bismillah Hmm? Seydina al-Hajjaj ibn Ala si def nañ ko kay ah si mosoo ko dégg dangaa bokk ñuy sauter da ngay sauter di da ngay soit da ngay sauter mbir yi di xool thème yi la yi nga xam ne ñoo la kii nga déglu loolu loolu baax na bu dee ku mel noonu man nañ ko comprendre man na koo sauter waaw koo xam ne moom dafa dafa am nga loolu it mbir mi loolu yi tamit mooy nit mën na ne man daal ni dama koy dégg rek mais xaw ma ko moo tax bokk na ci njariñ li euh, kii yi sous euh, titrage yi sous titrage yi kii yi euh, fichier yi mu am solo waaw di sant bu baax di gërëm suñu imaam al imaam al-Hafiz ibn Rajab waaw al-Kawlaxi mi nga xam ne moo ko def moo ko njëkk a def parce que après laa ko def nan mais man du maa ko def ah du maa ko tàmbali Euh, muy muy Cheikh Ismaïl al imaam imaam Ismaïl moo ko commencé imaam Ismaïl Diouf moom lañ naan al Hafiz ibn Rajab voilà al Kawlaxi <laughs> waaw moom moo ko tàmbali vraiment di ko sant bu baax parce que début bi yooyu amu ci woon ah. di sant suñu beneen sëriñ di Cheikh Bacha Cheikh Bacha euh, Cheikh Ndiouga kebe ndax moom tamit moom moo ma ko jëkkoon a wax nag. moo njëkkoon a suggérer lool est-ce que affaire yi yaa ngi koy sous-titrer di bind kii mooy di affaire yi ni koy euh, fichier yi nga leen di sous-titrer di bind kii ma ne ko non non waaye ba ma ko waxee taxul woon ma xaw a jàpp idée bi parce que dama gisoon mbir yi bari te tamit di sous-titrer tout le temps man bon dama foogoon ne bo du loo xam ne j'en suis incapable mais dama foogoon ne daal peut-être jaru ko moom moo ko njëkkoon a waaye Bacha kii si Ismaïl mooy ki nga xam nag moo ko commencé def ba mu ko commencé def nag ba mu ko defee après ci yenn yi ci laa continuer di ko def waaw fon nag ki nga xam ne moom dafa soxla yéle kese waaw loolu moom man na def ni ñoom benn sujet la soxla moom daal Hunayn la xamul mu ne xaaral ma déglu Hunayn mu déglu Hunayn loolu mën na nekk mooy nit man na wax loolu man. Hunayn daal dama koy dégg mais xaw ma ko léegi nga ñëw ah xool fi ñu titre yooyu nga xool yooyu waaw doxal yooyu di leen di leen déglu ñoom kese waaw Badar laa dégg ñuy wax mais Badar man awma ci lu leer quoi naa déglu Badar nga dem fichier yi wax Badar nga déglu loolu yi mën naa ne waaw bu dee kooku <laughs> moom mën nañ ko comprendre <laughs> mais ku déglu woon wala sax yow miy déglu bii nii nga tombe woon ci fi ñu doon tudde al-Hajjaj ibn Ilaat radiyallahu anhu mooy kon war ngaa mën a tontu ci lii voilà kon nag bismillah aywa al-Hajjaj ibn après Xaybar lañ ko gisoon bi waa Quraysh yëgee na Yonent bi alayhi salaam dem na Xaybar ngir xarit ñoom <laughs> ñu naan tey rek lay am problème <laughs> juif yi nga xam ne waa Xaybar ak seen tata yi niñ leen xame ci arab yi no mu ngi door a laalaace nag <laughs> ñun Quraysh moo amuñu benn forteresse parce que mais yahudi yi ak alal yi ñu am ak ni ñu koy défendre ak seen dëkk ba nam mel non moom moom yàqu na moom <laughs> mooy fàtt mooy fàttañ leen jullit ñu tey rek ñu am problème ba nañ la doon def saa bu ñu xëyee rek am ñu génn ca biti Makka di xaar di di di di gatanu ar-rukban ñi nga xamante ne nii ñooy voyageurs yi jóge côté jógee ñuy ñuy xool nag côté bi nga xam ne ñuy jóge côté Xaybar ak côté yooyu waaw Medina mooy ca nooru Makka kon nañuy dem ngir man di gatanu ñoon ngir am nouvelle ci jullit ñi waay waay xare ba nan la deme ba Seydina al-Hajjaj ibn Ilat ne radiyallahu anhu ne woon waay yonent bi alei satu salaam ba xare bi jeexee ñu gañe yonent suñu boroom def ñu ubbi tataayi xaybar ya ginnaaw ay hein assiégé yañ doon jël tata benn par benn cabam doon wax la atiyanna raayata gadan waaw Allah rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa Allah dinaa jox raaya bi drapeau suba góor goo xamante ne dafa sopp boor yàlla daf ko sopp subhaanahu wa taala ak bi alayhi salaatu wassalaam moom mu sopp buur yàlla subhaanahu wa sopp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk bëgg koo nekk koo kële mu daal koy mu daal di laajte ayna Ali ibn Abi Taalib ana Seydina Ali asadullahi al-ghalib Abu Turab Ali ibn Taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi nag mu daldi mu daldi woon koy jox raaya bañ gañe bañ gañe Seydina al-Hajjaj ibn Ilaat ne yonent bi alayhi man nag Makka sama alal dafaa ne waaw te sama soxnaa nga fa daa am alal ju yor te waa Makka dañ maa yoral alal ju bari léegi nag man dama ko bëgg récupérer mais nag est-ce que do foog nga may ma ma wax waaw loo xam ne demeewul noonu walla ma wax ci sa àq loo xam ne du noonu parce que sinon du ma mën a récupérer sama alal de yonent ma ne saab ne ko waaw may naa la ko may naa la ko mu daal di ñëw mooy demal jox naa la carte blanche mu ñëw waa Makka dajeek moom ci buntu ba waaw ñu ne ko loo jóge loo jële foofa mu ne laa ilaha illallah non yéen waa Quraysh indil naa leen nouvelle bu leen di bëggaloo gaa yi di di di jub di jubile di jubale lan ah waaw ñu ngi gaa yi mais kontaan ki ñu kontaan di waay yow nekk ci ci ci ci ci mbégte yu kawe ndax xabaar bi mu ne leen mais gis nga gis nga soldat yi a Muhammad yi ah, saxaaba mi ay saxaaba ngeen leen di woowe mais gaa yi dañ leen a jàpp juif yi mais dañu leen a jàpp rey ci ñoom ñu bari ñi ci des ñépp ñu jàpp leen ay prisonniers waa Quraysh di daa waa Quraysh kontaan waaw waa Quraysh kontaan bii peeru kontaan ba pare mu ne leen mais am na lu gën a neex Seydina Muhammad gaa yi ne ko ha mu ne waaw moom de gaa yi def nañ ko prisonnier te kat juif yi li ñu wax moo gën a neex ci yéen nee nañu juif yi nee nañu hein déglu bu baax mu wax leen li yahuud yi wax waa wax nee nañu du ñu ko fàdde yéen waa Quraysh yéen la ñuy ñëw jaay leen ko waaw akbar waa Quraysh gën a tee kontaan mais bu ko defee ñu faj ci moom suñu suñu mer yi ñu teg yépp Badar Uhud yooyu yépp ñi mu faat ci ñun ñépp tey lañ koy fayu ay waay waay waay alxajaajum naa laat waay waay if xabaar bi ngëndee ko neex waaw waaw ñun lañ koy jaay si mooy bu ko defee buñ koy faat en public waaw bu ko defee jël ci vraiment fay yu ci lim ñu teg léegi nag mu ne leen nag léegi nag man nag dafa am nag lu ma dëkkal mooy dama ñëw nag ngeen fay ma sama xaalis ak dimbali ma ma dajale sama alal ji nga xam ne sama det yéen det yi ngeen ma yoreel ak alal ji nga xam ne moo nekk ci soxnaam mag yooyu gaa yi kontaan ci ne ko wax yow dajaleel ko lépp waaw mu wër dajale lépp gaa yi dajaleel ko fay ko alalam ndax kontaan guñ kontaan waaye waaye léegi Seydina Muhammad ñoo dil ñu ko alayhi salaatu wassalaam comme prisonnier léegi nag <laughs> ci la Seydina al Abbas comme que Makka ne woon xabaar boobu yëg dikkal ko waaw mu triste triste boo xam ne laay ndax li dal jullit ñi dañ ko metti rawatina yonent mi alayhi salaatu salaam waaw foofu lañ waxe woon ci ñu ne Sayyidna Abbas dafa tuuboon bu yàgg am ñu ne non non non tuubul woon sauf que affaire kii la mooy mbokkam Abu Taalib mi nga xam ne sax gëmul woon yonent mi alayhi salaatu salaam buñ ko doon teg lu metti da ko doon naqari da doon ne moom moom bañ kenn du kenn du ko fi teg lu metti jaral nañu ambaar góoleel même bu dee bokkuñu diine ah mais nag ah doomu bokkam la du ko bàyyi du ko livrer. ñu ne Seydina Abbas loolu rek la doon waxe mooy doomu magam la waaw doomu magam la di <laughs> looloo tax mu mu mu mu affaire bi jàppoon ko ba daanaka sax dox daanaka manu ko woon ba mu yégee nouvelle boobu après mu mu mu yónnee ci al-Hajjaj ibn jamono jam fa nekk di dajalewu xaalisam alal ji mu yónni benn jaamam ne ko ngir mu dem ah wax ak ne ko na ñëw dama koo soxla woon moom ba déggal déggal sama nopp bii déggal sama bopp moom li nga xamante ne moom say que say est-ce que moom Seydina al-Hajjaj ibn Ilaat li mu wax exactement loolu laa li li ma dégg loolu la wax bi waa ngi demee ba jaam bi dem mu ne ko nag nee ko am na nouvelle bu neex bu mu koy indil waaw mooy bu mu am lu muy ragal bu bu muy tiit dara waaw nouvelle bu neex laa koy indil bu contraire ak moom li mu dégg waaw ba mu ñëwee nag jàmba ba mu ñëwee wax ko ko Seynal Abbas boobu la wax ne Seynal Abbas dafa kontaan ba jaam boobu ñëw indil ko nouvelle boobu daf koo daf koo libéré daf ko ne gore nga waaw waaw ilhab anta hur demal waaye waaye nouvelle bu neex bi mu indil yow goreel naa la waaw voilà loolu nag lay wax nii waaw noonu lay wax nii moom al imaamu Ibnul Qayyim kon léegi fàttali ko nga fan la mooy juste après xeex euh, jamono bi xeexu Xaybar jeexee kon moom lay naan wa fi naz'i Ka'bin thawbayhi wa i'ta'ihima lil bashiri dalilun dalilun ala anna i'ta' al mubashirina min makarim al akhlaq wa shiyam wa 'aadatul wa min min makarim al akhlaq wa shiyam wa aadatul ashraafi wala rek nga ne min aadati bu dee min makaarim wa aadatil ashraafi wa qad a'taqa al-Abbaas ghulaamahu lamma basharahu an anna 'inda al-Hajjaaj ibn 'Ilaaq min al-khabari 'an rasuulillaahi maa yasurru waaw mu ne kon Seydina Ka'b ibn Maalik le fait que mu jox ñaari ñi ko indil ki ko indil bonne nouvelle bi ak tuubam ne ko alquran wàcc na setal boobu xamagul woon alquran la ndax bi mu demee yonent bi alayhi salaatu salaam la ko laaj est-ce que ci yow la jóge wala ci suñu borom mu ne ko déedéet ci bi borom bi la jóge subhaanahu wa taala voilà mais comme que nouvelle bi mu ko jox ne ko abshir wax ko ne ko yéen tuub mooy nangu nañ suñu borom indiwaan na leen seenu tuub nangu nañ ko mu kontaan ba joxe ñaari yére yi mu ne loolu loolu mooy jikkooy nit ñu baax ñi dafa bokk ci jikko yu tedd yi nekk aadaay ñu tedd ñi tamit al ashraaf ñu baax ñi lii nag nekkul les nobles la ah. les nobles ni nga ko dégg mooy boroom yax yu rëy yi déedéet mooy ñi nga xam ne seeni jikko sell na waaw ñi nga xam ne ah ils sont ils ont des qualités nobles voilà mu ne waqad antaqa te dëgg-dëgg libéré na al abbaasu seydna al abbas xulaamahu njaamam sax lamma ba nga xam ne basharahu la ko bégal anna inda alxajaj ibn ilaat kene nekk na ci seydna alxajaj ibn ilaat min alxabari ci xabaar an rasulillahi ci xabaar bu concerné yonent mi alayhi salaatu salaam maa la nga xam ne yasurruhu da koy bégal xam nga seydna alxajaj ibn ilaat ba mu ñëwee dana ko seydna abbas e, mooy fokk yawit nga nëbbal ma waaw mooy gis nga ñii mu ne ko nag di nga toog ñetti fan yoo xam ne boo déggee ne génn naa bul wax kenn li xew ba mu ñetti fan bu weesoo après waxal mooy de toute façon mënatuñ maa dab mu ne ko li ma wax gaa yi dara amu ci dama leen wax yow sama alal laa yoroon yoo xam ne bu ma leen waxul loolu duma ko récupérer mais Seydina Muhammad ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moo noot yahuud ya noot nañ xaybar ba léegi xaybar mu ngi ci sous l'autorité de de de l'islam waaw bu yàlla dimbali na ko fa de noot na noonam waaw wa hazama al li ma wax nag kon sama alal ji ma doon jël tax yow nag nag ma nëbbal lii bu ko wax fenn ci waa Quraysh lu dul ñetti fan ginnaaw bi ma fi jógee Sayyidna Abbaas ne d'accord naa loolu nag lay wax nii mooy nit bu ñu la indee bonne nouvelle bokk na ci jikko yu tedd yi te sunnaay saxaaba yi radiyallahu anhu mooy nga ñëw daldi joxe li nga xamante ni am loo joxe lu symbolique wala loo xam ne lu màgg la nga daal di koy jox ko leen di nouvelle boobu waaw walla bu nit ñëwee ne la ah man de kër diw laa jóge nee na ma naa la wax ne may na la billet Makka ren incha allah di nga nga kontaan sujjóot def sujjóotu shukri boo paree nga am génne sa boyot am loo ca jële moo xam ab dix mille la wala làmb sa poche la nga daj waaw bii ab dix nga daal di koy nga daal di koy jox waaj waaw loolu lépp ci ci ci ci ci ci makaarimul axlaaq la walla ñu toog ne la ah sa doom ja de mucc na de waaw wasin na de doom ju góor nga kontaan waaw daal di sujjóot waaja la jox nouvelle bi nga daal di koy jox dara loolu lépp sunna la yoo xam ne bu ñu koy neenal voilà nga toog ñu ne la ah sa sa mbokk ma feebaroon ba ñépp ñàkk ci moom yaakaar de léegi jóg na de gis naa ko mu ngay dox mel ni dara ma su koo dal nga kontaan sujjóot sujjóotu shukri waaja la ko wax nga daal di koy jox li nga xamante ni moo moo moo jàppandi fa yow ngir lan doxal sunna soos mu ne kon wa fiihi alimaam ibnul qayyim ci zaadul maad fii hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa fiihi daliilun ala istixbaabi tahniati tahniati man tajaddadat lahu nicmatun diiniya walqiyaamu ilayhi ida aqbala wa musaafaxatuhu fa haadihi sunnatun mustaxabba wa huwa jaa'izun liman tajaddada lahu ni'matun dunyawiyya wa anna al awlaa an yuqaalu lahu liyahin kamaa a'taaka allah wa maa manna allahu bika alayk wa naxwu haadha al kalaam fa inna fiihi tawliyatu nicmati rabbaha wa du'aa'i liman naalaha bittahanni'i biha mu ne wa fiihi jëli nañ ci istuwaaru Seydina Ka'b ibn Maalik bii bi ko laa bonne nouvelle di këlee ala istihbaabi ci sopp tahniati di ndokkeel man ki nga xam ne tajaddadat lahu ni'matun diiniya waaw koo xamante ne nii dafa dem mooy dafa renouveler wu ci moom xéewal boo xam ne xéewalu koj kojug diine la waaw mooy ci diine ji xoolal koo xam ne hein mu dem aji màkk ba ñëw waaw nga jóg ñëw di ko ndokkeel bi ñu bisee waaw di ko ndokkeel ndax xéewal gii nga xam ne moom la ko suñu boroom defal mu dem def xeetu jaamu yàlla yooyu nga xam ne du ñépp la permettre du ñépp la ko may waaw muy aji màkk waaw nga daal di jóg ndokkeel ko wal qiyaamu ilayhi bul ñëw sax fekkoon nga toog jóg waaw idaa aqbala bu dëgmalee nga toogoon rek gis ko eh nga jóg kay ah bu la neexee sax nga ne allah ji <laughs> waaw mais alxaaji xam nga alaaji mooy dafa nekk euh, mooy ki nga xam ne jamono ji nit kiy aj lañ naan alxaaji mooy ki nga xam ne mu ngi aj moment bi muy aj lay tudd noonu alxaaja moom lañ naan moom lañ naan ajaa <laughs> ah pasa ziar suñu ajaa ñu nit <laughs> ah mooy ne loolu mooy ne alxaaja mooy ku jigéen ki jamono ji muy aj lañ ko koy woowe alxaaji mooy ki nga xam ne góor la di ak jamono ji muy aja la mooy bu ajee ba pare daanaka weesu na <laughs> waaw mooy kuy lekk rek ñu naan al aakilu kiy lekk mooy du pare ba toog fompi loxoom di dox di dox ci bedd mi nga naan ko al aakil lekkkat bi wala al aakila lekkkat bu jigéen bi déedéet mais bon léegi nag bon lu mujj la ñu koy wax ci wolof mais bon léegi mais aayut waaw ñu ne diw alxaaji li ko woowe alxaaji diw waaw amin alxaaji moor ñooñu bon mu mujj sax léeg-léeg tur lay nekk nit ki du du dem màkk sax mais comme que kuñ ko tuddee ab alxaaji la mooy aji woon na ñu ko alxaaji waaw mooy nga gis ko muy ñëw rek ngeen jóg mooy ngeen ñëwoon ci kër gi di ko xaar rek oto oto bi ko jël si kii rek mu wàcc rek ngeen jóg kay di ko gatanu loolu sunna la ah waaw mu ne wal qiyaamu ilayhi jóg jëm ci moom ida bala bu dégmalee wa musaafahatuhu boo ñëwee nag ngeen akolaadante waaw ndokkeel ko daal di waaw ngeen vraiment voilà mu ne fa haadihi lii sunnatun sunna la mustahab boo xam ne bu ñu sopp la bu fi kenn ne bidaa de waaw xam nga yeneen ci wàllu saa saa day day tere ki nga xam ne ñuy jugal ki nga xam dafa bëgg ñuy jugal nit ñi koo xam ne dafa bëgg moom fu mu fu mu duggee gaa yi jugal ko loolu da tere waaw mais loolu mooy ci ki nga xamante ne noonu la mel xam nañ ne noonu la mel ku ko jógalul mu mer waaw dafa tere ku jógal nit ñi nit di ñëw ngay jóg nga koy jógal di taxaw fekkoon nga toog nga jóg taxaw ngir buy ñëw loolu yonent ma la saasam daf koo tere mais loolu wute na lii loolu mooy ñi nga xam ne takka takabbur yi ñuy rëy rëyloo nga xam ne bu ñu leen ko defarul ñu mer di protester ay kii way lay di kaas ñooñu la mais bu dee comme lii nga xam ne moom fan la jële lii ana bi lii mooy keroog Seydina dane moom Seydina Ka'b ibn Malik nee ba mu agsee ci jàkka ji en plus mbedd mi fu mu jaar dañ ko doon ndokkeel li yëhin ka waay waay yal na waay waay waay ndokkale waay ci ci ci ci ci bu neex bii la dal loolu la saxaaba yi doon waxante doon ko ko wax fu mu dajee ci mbedd mi nee na bi ma agsee ba ci buntu jàkka ji gis yonente mi alayhi salaam nekk ci biir ak saxaaba mi nee na Seydina Talha ibn Ubaydillah alayhi ridwanullah daal di di di xëcc euh, làmbaayam gaaw daw si ñëw ci man waaw daal di may accolade waaw waaw ndokkeel ma ne ma li yahin kama ataaka Allah waaw nee na loolu du ma ko fàtteel moom kese moo jóg ci moom ci ci ci ña fa newoon moom kese loo xam ne duma ko fàtteel Seydina Talha ba faw loolu nag lay wax nii bu doon lu xaraam la yonent ma bu doon loolu la yonent ma lay saat saam xaraamal dina ne Seydina Talha ah, Euh, euh, euh, at at mooy ñëwaatal ci say paa mais waxu ko loolu ah. waxu ko ñëwaatal ci say paa déedéet parce que loolu xam moom yonent ma saa loolu def na ko te masala waxoon nañ ko keroog xaybar xaybar bi ñu doon tudd sànq bi Seydina Jaafar di ñëw ak mbooloo moom yonent ma saa dafa kontaan ne laa adri bi ayyihima ana afrah bi fathi xaybar am bi ju xulumi am bi qudumi Jaafar radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaam dafa jóg bi mu gisee naa Jaafar muy ñëw fekk mu ngi Xaybar ñu xare ba pare naa Jaafar agsi mu seen ko daal di jóg di ko gàttan uji waaw foon ko ci ci ci diggante bët yi hmm? ne laa adri man de xaw ma bi ayyihima ana afrah ana ñaar yi ban laa ci gën a bëgg ban laa ci gën a sama mbégte gën a gën tare mooy bi fatxi xaybar ubbi gi ma borom bi defal ma ubbi xaybar am bi quduumi jaafar wala dëgg ma lu seydinaa jaafar ibn abi taalib radiyallahu anhu mi ñëw nii kon moom def na ko loolu sunna la mais xam nga ne seydinaa jaafar dafa dekk koo xam ne buñ ko jógalul mu mer lool jabaabira yeeg gaa yi nga xam ne noonu lañ mel ñooñu lañuy tere nga defal leen lool mais sinon loolu sunnaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam la te moom la seydinaa talha ibn ubaydillah def moo tax mu ne moom moom imaamu Ibnul Qayyim mu ne wa fiihi kon nekk na ci lii liñ ciy jàng ci qissatu Ka'b ibn Maalik dalilun tegtal ala istihbaabi ci soppu ati man tajaddadat lahu ni'matun diiniya koo xamante ne dafa renouveler ci moom xéewal goo xam ne ko jug diine la de wal qiyaamu ilayhi ngay jóg ci moom ida aqbala bu ñëwee moom musaafahatuhu nga saafoanteeg moom walla moom la wolof naan saafoanteeg moom fa haadihi mu ne lii sunnatun sunna la boo xam ne mustahabba bu ñu sopp gi wa huwa ta moom jaa'izun lu possible la liman tajaddadat lahu ni'matun dunyawiyya pas seulement ni'ma diiniya mu ne lii lu possible la xam nga lii ni'ma diini diiniya la mooy koo xam ne ak tuubam lañu nangu dina ñëw ci côté euh, li ko yonente ma lay saa saa wax ne ko bégal ci bés bi nga xam ne moo gën bi dàq ci sa bés yi nga mas a jàll bi gën ci bés yi la mas a yi nga mas a xam waaw yooyu dina ci ñëw moom al imaam Ibnul Qayyim hein mu ne kon euh, oh, mu ne loolu nekkul ci affaire loolu kese na xam nga ñu nangul la sa tuub loolu xéewal la boo xam ne ci ko jóg diine la waaw ku mel noonu nga nga kontaan ci moom daal di koy ndokkeel mu ne lool du affaire diine rek waaye wa huwa te loolu jaa'izun lu possible la liman man ñeel ki nga xam ne nga defal ko jógal ki nga xam ne gatandu ko saafuxanteeg moom daal di koy ndokkeel ki nga xam ne non seulement mbiru diine moo moo moo xéewalu diine moo bees moo ñëw ci moom wala sax mu nekk sax xéewalu àddina waaw liñ doon wax comme que temps yi jamonoy bakk la ku am bag nii nga ko mu ñëw mu dugg si nga yëg ni am na ñu ne la ah sawaay am na de nga ne ah alhamdulilah nga bàyyi bu agsi rek nga daal di jóg gatandu ko waaw saafu xanteeg moom daal di koy ndokkeel ci mbir mi ñaanal ko buur yàlla barkeel ko waaw xam nga li ma dun yow yàlla loolu yëfee àddina la mais mooy loolu même noonu dafa baax koo xam ne dafa am doom nga ñëw ndokkeel ko voilà dafa am doom nga ndokkeel ko ci yooyu nga jóg gis ko mu ñëw nga jóg daal di koy accueillir koo xamante ne nii yëngu ne voilà moom ah fële euh, promotion ba concours ba mu doon def am na moom génn na ci en plus major la ci wala sax am na rek baax na waaw <laughs> l'essentiel baax na quoi rawatina bu dee major la mu ñëw nga daal di jóg gàttandu ko waaw daal di koy ndokkeel saafaanteeg moom loolu yépp lu baax la waaw loolu yépp. lu baax a baax a ko loolu lu baax la voilà mu ne <laughs> mu ne nag wa am na awlaa an yuqaalu lahu léegi nag bu dee lu baax la lan mooy li gën a la ñu wax ko mooy wax yu baax yépp baax na foofu waaye nag topp sunna saa su ne moo gën topp leneen di waxe sunna moo gën fu mu tollu di waxe leneen kala kala ne waxal lii lu mu man di toll bu dee la lam la wax ne waxal lii ci circonstance boo xam ne na moom rotoon na ni lii lañuy wax mane ku mu man di doon loolu mu la wax bu dee du li teg textuellement li li li li rot ci sunna li rot ci sunnaa ko gën fopp fopp ak kooku nu mu baax baax ak lu mu kawe kawe lu mu tollu rukk wilaayam màgg màgg màgg mu ne la waxal lii deel wax lii ci jamono sàngam nga ñëw ba gis ne xadiis yi sunna yeneen saa salaam rot na ci ci bërëb bu mel noonu mais wax jam nañu wax wute na wax ji ma sëriñ bi wax ma ne li waaye yow topp sunna daa bokk ak topp leneen ah léegi nag loolu nag lay wax ne wa anna awla an yuqaalu lahu bu boobaa nag li gina yeey yi ñu wax waa ji ndokke boo koy ndokkeel ki am xéewalu koju àddina wala koju alaaxira ñu ci man di doon boo xam ne bu renouvelé mu mu renouvelé mu ne li gën a nga wax ko nag mooy li yahinka ma ataaka mooy nga wax ko lii li yahinka mooy yàlla la ay waaye li yahinka yàlla mooy eh, eh, na woyof ci yow ah, yàlla na la jig façon yu wax wax yu mel noonu la ko wax waaw di ko ndokkeel ci loolu di maa ngi ay way ñu ngi lay ndokkeel ma ataakallah ci li nga xamante ne nii moom la suñu boroom jox yal na la dig te woyof ci say loxo waaw te nekk loo xamante ne nii mbégte rek nga ciy amee wama manna allahu bika bihi ak li la yàlla may yim la defal mu tukkee ci moom may nga xam ne ci moom la tukkee daal di ñëw ci yow waaw mu ne wa nahwa hadha al kalam ak wax yu mel nii daal waaw ndax na fa inna fiihi tawliyatan ni'mati rabbaha ndax loolu mooy yow dangay ngay delloo xéewal gi boroomam waaw nekkoo fi naan ko <laughs> yow saa yaa di guerrier xamoon naa ne diñ ci génn quoi ah. non yow c'est que guerrier nga non li yahinka ma ataaka loolu mooy sunna waaw ah ñu ngi lay ndokkeel ci li la buur yàlla defal waaw mooy boobu delloo nga yow bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo delloo xéewal ah, buur yàlla te loolu jaamu yàlla bu rëy la ñu bari manuñu ko surtout surtout yu neex yi buy naqari moom nit ki même yi rek buñ nee ci gaal yi saay mu tànge ñu dara a wadd ci ndox mi daawullah dañuy woow buur yàlla di ko ñaan muxlisiina sellal ko di ñaan ñaan bu sell waaye bu leen rëccalee foofu gaa yi dellu ci caay-caay gañ ne woon hein gars yi dellu ci caay-caay gañ ne kon mooy loolu noonu yéefér yi kon xattaa yéefér yi ñoo man loolu kon jullit moom mu metti mu dellu ci yàlla loolu simple na ñi gën yées nag mooy ñi nga xam ne même bu mettee ñoom moom moom ci bu xaabakat yi lañuy dellu te loolu bari na jullit ñu mel noonu la bu ñu amee problème rek maaman sàngam lañuy ñuy njëkk a xalaat waaw maaman sàngam maa maaman bu xaabakat sàngam bu ñu duggee ci oto mu ne xër xaw a tarxiis nar a wadd ñu commencé di tudd seen seen seen kii yi bu ñu tudd yàlla ñéeféer yi sax ñoom buur yàlla lañ doon tudd waaw bu ñu yéegee géej problème aw am daawullaha muxlisiina lahu diin dañuy woo buur yàlla moom lañuy ñaan ngir mu sauver leen sellalal ko woo giñ koy woo mais yéeféer yi di def yooyu ki gis ay jullit yoo xam ne ñoom bu ñu amee problème du ñu woo buur yàlla de yu mel noonu bu xawee ah ñuy woo bu xaabakat yi waaw déet loolu nag lu yi garaaw la waaw moo tax ci jamonoy naqar delloo ci yàlla lool lool xaw naa simple mais jamonoy neex ñu bari parce que en nit ki darul nekk parce que bànneex bi koy dugg day tax ñu bari dañuy dañuy fàtte borom bi loolu moo tax jamonoy nit ki bi muy ànd ak soxnaam li taxoon ma euh, mu nekk jaamu yàlla ju rëy mooy du place boo xam ne ñu bari dañ fay xalaat seen borom waaw ki nga xam ne nag moom jamono jooju nga xam ne bànneexu kese la ba fi bànneexam di gën a kawe mooy fi nga xam ne fi lay fi lay fi lay fi lay joteeg soxna si loolu mu mu muy nekk ci boromam di ko xalaat loolu jaamu yàlla bu rëy rëy rëy la waaw mais loolu ñi ko man bariwul ñi koy xalaat sax bariwul. waaw waxumala dara laata tàmbali rek ñaan gi yonent ma ne saam di wax rek di jàngale rek ci sunna rek gaa yu bari duñu ko wax waaw moom kay bu ñu nee nii rek seen xel ma nekk ci yeneen waaw waxumala sax boo moywul dootul teewati ci seenum <laughs> waaw waaw taxit buñ amee dara ni xéewal alal yu mel noonu agsi en général au lieu ñu sant yàlla dañ koy fàtte ñu bari waaw dañ koy fàtte lu neex lu ñëw rek ñu fàtte ko alors que nag lool loolu nag mu ne nag lii nag li tax baat yi gën moo rot ci sunna d'abord waaye dafa nekk ak baat yu mel noonu en tout baat bépp boo xam ne day dalay wax ne maa ngi lay ndokkeel waaw di kii borom bi subhaanahu wa taala li mu la defal loo xam ne day delloo mbir mi di di ko delloo ci boroom bi voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li gën parce que ndax lool day delloo xeewal gi la am da koy delloo boroomam muy boroom bi subhaanahu wa nga xam ne ci moom la tukkee moo la ko defal wa du'a ila bi tahanni te tamit dafa nekk ci moo yi expression yi mooy ñaanal ki nga xamante ne moom la buur yàlla jox xéewal googu ci ndokkeel gi nga xam ne moom nga koy ndokkeel kon loolu ñu ngi lay ndokkeel ci la buur yàlla xéewale mooy kontaan nañu ndokkeel nañ la ci li la buur yàlla defal mu ngi noonu mooy delloo nga xéewal gi ci borom bi te moom it sant nga ko voilà ñaanal nga ko mu ne woo fii alimaam ibn al-Qayyim ba léegi ci Zaadul Ma'aad fii hadyi di ñu jële ci qissatu Ka'b ibn Maalik ci ghazwatu Tabuuk ah radiyallahu anhu mu ne wa fiihi daliilun ala anna xayra ayyaamil abdi ala al-itlaaqi wa afdalihaa yawmu tawbatihi ila Allah wa qabuulillaahi tawbatahu li qawli nabi sallallahu alayhi wa abshir bi xayri yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk mu ne bokk na liñ ciy jàng ci qissatu Seydina Ka'b ibn Malik bi mooy ne dañ ci xame nekk kon nit ki bés bi gën ci bésu jaam bi ci lu ñu doyal le plus beau jour hein du croyant mooy yow gis nga boo fi nekkee ñu naan la mais quel est le plus beau jour de de, de euh, quel euh, est plus beau jour yow lan mooy sa plus beau jour gaa yu bari dañ naa jour bi ñu marié waaw ñeen ñi ne mooy jour ba ñu amee doom waaw loolu it baax na <laughs> waaw parce que mooy bu ñu ko jàppee ne xéewal gu leen borom bi defal la mooy li mu wax nii tajaddu leen ni am fa sa xéewal fa la buur yàlla xéewal nga ne ah mooy tar yàgg te du du première fois mu xéewal la de mais dafa nekk xéewal gu màgg fa nga marqué ko waaw wadhkuru ayyaam allah dee leen fàttale waaw kooku mais nag mais nag loolu am na lu ko gën a mais nag am na lu ko gina a màgg li ko gën màgg mooy bés bi nga xam ne bi nga xam ne moo gën bésu jaam bi bi gën màgg mooy lan mooy bés bi nga xam ne mooy bés bi nga xam ne ci la tawbaam mooy bés bi nga xam ne ci lañu ko ci la ko boroom bi nangul tuubam voilà fekk mu ne woon ci bàkkaar buur yàlla nangul ko tuubam delloo war ko bés boobu mooy bés bi gën ci bés yi ci bésam yi voilà moo tax mu ne wa fiihi kon dalilun tegtal ala anna xayra ayaamil abdi ala itlaaq kenn bésu bés bi nga xam ne moo gën ci jaam bi ala al ci lu ñu joyal wa afdaluha te mu gën mooy yawma bis mooy yawmu tawbatihi ila bés ba nga xam ne ca lay dellu nekkoon ci lu dul noonu bés ba muy tuub dellu ci borom bi dellu ci moom mooy la du ci waxi kese mais bàyyi la nga xam ne moom woon bàkkaar ya mu newee woon mu bàyyi leen jublu leen ci boroomam te fës yéene dootu ci dellooti ba faw li des ci dundam mu ne bés boobu moo gën ci ci li ñu doyal bésam yépp te tamit bés bi nga xam ne wa qabulullahi tawbata bés bi nga xam ne la suñu boroom nangu ak tuubam lu tax nga wax lool yab na yaa al imaam ibn al mu ne li qawli nabi ndax waxu yonent bi sallallahu alayhi wa ne abshir ne Seydina ab abshir bëggal bi xayri yawmin ci gis bi gën marra bu la romb marra alayka bu la romb mundu depuis wala datka la la jure la la la jure ummu ko sa yaay mooy ba nga juddoo ba léegi bés bii la buur yàlla nangul sa tuub yow Kaab na Maalik mooy bés bi gën bu romb ci yow waaw kon loolu bésu feet la waaw bésu feeta ngoog looloo jara feet ñun nag moom yaay gis ñoo xam ne seeni jouri bàkkaar la ñuy feetu waaw walla iyaadu billaah waaw ñoom jouru bàkkaar yi lañuy ñuy feetu ah waaw <laughs> mooy yow yow yaa ngi fi dangaa doomu orjo nga am hein mooy dangaa dangaa jaar doomu ju jaarul yoon nga am ñuy wax nga naan bés ba doom ju juddoo première ñeme yàlla mooy nga reconnaître ne yaay baayam ñu naan déet septième jour boobu mu jotee nga ne yaa koy ngénte yaa jënd xar bi wala yaa jënd nag wu ndaw bi seetlu wi waaw wala ñetti xar yi ngir wane ne wala ñaari xar yi waaw mooy moom bés boobu nga xam ne sawaay bi bu dee ne leer na ko ne jaaroon na sa ndaw sa mu waroon a gina tuub waaw naan moom mu def ko bisu feet wala iyaadu billah gaa yi woo ñu dajale di daj seen yaa yi di dajale ndawtal yi mu woo ay xaritam ñu kontaan waaw teg musique bi sound bi naaw gars yi di di di di di di di di waaw yow kooku de mooy bàkkaar ba pare di di di di di reede waaw bu deful attention nag hein bu deful attention nag naqar dina ko ci fekk de waaw yooyu nag yooyu yow bés bi nga xam ne ci la bu ci nga tuub dellu sa boroom ta nga ta nangu ko bés boobu moo war a nekk sa plus beau jour bésu fête la war a nekk waaw waaw te mooy bés bi gën ndax li yorante bi alay saar saam wax léegi nag kon nañuy bàyyi xel ci loolu wax ah. voilà ak bés yooyu bokk nañu comme bés yi ñu waxoon bés yi nga xam ne buur yàlla daf laa defal xéewalit nga ciy sant buur yàlla voilà léegi mu ne fa in qiila fa kayfa yakunu hadha al yawm xayran min yawmi islaamihi qiila huwa mukmilun li yawmi islaamihi wa min tamaamihi fa yawmu islaamihi bidaayatu sacaadatihi wa yawmu tawbatihi kamaaluha wa tamaamuha wallaahu almustacaan allah allah yaa dal imaam ya ibn alqayyim al imaam rahmatullah alayhi lii lu mel nii lañ waxoon biñ ci àggee kene hmm? bésu mat la mu ne kon fa in qiila ku mel ni imaam alxaafis ibn xajar lu mel nii indi na ko mais tuddul ci ki mu ko jëlee ci imaam am ibn al mii la ko jële voilà mu ne fa in qiila fa in mu ne kon fa in qiila bu ñu ne fa kayfa yakunu hadha al-yawm khayran min yawmi islaamihi waaw laaj laaj bu légitime lay taxaw mooy mais nan la bés bii nga xam ne Seydina Ka'b ibn Malik ci la buur yàlla nangoo tuubam hmm? mooy bés bi gën bés bi nga xam ne moom ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la duggee ci l'islam parce que quand même bés bi mu duggee ci l'islam mooy bés bi mu bàyyi alwataniya wa shirk bés bi mu bàyyi bokkaale buur yàlla subhaanahu wa taala mooy bés bi nga xam ne ci la dugge ci leer muy leerug lislaam nga xam ne laa nuura fawqahu amul leer gu ko féete kaw te la génne woon ci min zulumaatil jahli wa shirki wal wathaniya ci la génne woon ci ténèbres mu bokkaale yàlla gën lëndëmu jaamu ay xërëm ci la génnoon dugg ci leerul islaam bi nga xam ne leer féeti ko kaw kon naka la bés boobu moom naka la ko bés bii di bés bi nga xam ne ci lañ nangu tuubam ginnaaw bi mu nee jullit ci la gëne mu ne bu boobaa xam nga lu ñu lay wax kii la dañ lay tontu ne la huwa mukmilun li yawmi islaami lii nii bésu tuubam bii day matal bés bi nga xam ne ci la dugg ci lislaam waaw wa min tamaamihi mu ne te bokk na ci nim koy matale mottali ko mu ne fa yow mu yawmu islaamihi bés bi nga xam ne ci la dugg ci lislaam bidaayatu saadati moo doon tàmbaleek ak texeem nit ku ne boo jour ba nga duggee ci lislaam mooy sa début texe waaw waaw le début les débuts de ta waaw mooy saw sa début texe mu ne wa yawmu tawbatihi nag bés bi nga xam ne nag ci ngay tuub buur yàlla nangu la sa tuub kamaaluha mooy liy matal texe googu wa tamaamuha ta mooy li koy mottali waaw parce que boo duggee ci lislaam di nga def ay ricc ricc waaw kullu bani aadama xataa doomi bon aadam suñu maam aadama yi alayhi salaatu wassalaam yépp xataa dañuy def ay erreur waaye ñi gën ci ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy tuub waaw mooy noonu la mooy mbir mi problème bi du yow ñaata yoon nga tarxiis mais saaboo boo tarxiisee naka la sa xol selle delluwaat ci sa boroom ak nan la sa tuub toll waaw loolu kesel ndax sincérité bi newoon na ca tuub ka waaye koo xam ne dafa sincère ci tuubam bu delloo ci benn bàkkaar ci jour bi même bu ci dell soixante-dix fois à chaque fois mu def ko tuub ju sell mooy tàbbiwaat ci ci jour bi même bàkkaar bi soixante-dix fois kooku mënuñu ne kii dafa sax ci bàkkaar lay sa bi musir kooku saxul ci bàkkaar bi waaw waaw moo tax ak taibu min ad-danbi laysa bi musir walaw aada fil yawmi sab'ina marra waaw ki nga xamante ni dafa dellu dafa dafa tuub ci bàkkaar te sincère ci bàkkaar boobu kooku bokkul ki ñu naan kii dafa nuur ci bàkkaar dafa dafa persister il persiste et signe waaw di nuur di di continuer di def ay bàkkaar kooku kenn du ko tudde lool bu dee ne dellu na ci bàkkaar bi ci jour bi soixante-dix fois waaw waaw kii tuub kenn mënu koo tudd ne kii dafa perdurer ci bàkkaar bi da ci nuur lap ci continuer di ci dem di ci xuus déedéet waaw tuubkat bi kooku du israar du musir waaw israar du ànd ak tawba waaw bu àndul ak ak tuub mu ne kon loolu la mooy kon bés bii dafa mottali bés bële bésu tuub mooy début texe gi waaye texe googu cheminement nit ki day am loo xam ne des fois mu am lu ko gàllankoor ci bàkkaar yi muy def bu tuubee nag mooy bis bi nga xam ne day mottali texe googale te tamit da koy matal mu ne wallaahu te yàlla almustaan mooy ki nga xam ne ah ci moom lañuy ñuy sàkku ndimbal voilà loolu la al imaam ibn al qayyim rahmatullah mooy loolu la mu ne wa fi sururi rasulillah sallallahu wa sallam bi dhalika wa farahihi bihi wa istinaarati wajhihi dalilun ala ma ja'ala allahu fiihi subhaanahu wa taala min kamaali shafaqati ala al umma wa rahmati bihim wa rafa xatta la'alla faraxahu kaana a'zama hmm? kaana a'zama min faraxi eh, Ka'b wa saaxibayhi mu ne wa fi sururi rasulillah xam nga nee na naa Kaab bi ma taxawee ci buntu jàkk ji maa gis yonent bi alayhi sa wa salaam kontaan xar kanam gi mel ni weer waaw waaw weex tal kontaan mu mel ni weer ci tuub gi nga xam ne suñu borom indiwaan na leen nangul na leen seen tuub ñoom ñetti ñoon moo lool nag lay wax ni mu ne wa fi sururi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi daalika mbégte gi nga xam ne ci kontaan gi yonent mi alei satu salaam kontaan ci Seydina bu noonu bi ñëwaat bi ci tuub gi suñu borom nangul leen wasinaarati waj yi ak kar kanam gi nga xam ne moo ci leer naññ waaye ah sub alayhi salaatu wassalaam mu ne loolu tegtal la ci li nga xam ne moom la ko buur yàlla defal ci matu ko ñeewante gi mu am ci xeetam ak yërmande gi mu am ci ñoom ak cofeel gu mag gi nga xam ne moom la am ci ñoom moom alayhi salaatu wassalaam alaysa allahu wal qaa'ilu fi haqqihi sallallahu alayhi wa sallam min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ah est-ce du buur yàlla wax lool ci xaqam ah aaya boobu aaya bu garaaw ah si boo gisee aay gina tàgg alayhi salaatu en tout cas mooy bi wane vraiment benn facette ci moom bu yaatu muy bi nga xam ne mu ki yërmande gi ak li nga xamante ne mooy ndax ki la sopp mooy ki nga xam ne bu la gisee ci lu dul noonu moom mu jaral ko toog di jooy affaire bi procure touché ko ba mu ba mu jaral ko di jooy mu metti ko lool waaw waaw boo nekkee ci yërmande ci lu neex moom bu ku ko gis sax day foog ne moom affaire bi moom la touché moom moom mooy ci affaire bi dala day foog ne kii nii moom moo nekk ci mbégte alors que moom du moom la xal mais comme que xeetam la mooy lépp ci moom lañ jóge kontaan gi mu kontaan mbégte gi mu bég leeru xar kanamam loolu tegtal la ci li ko yàlla defal ci mag goo xam ne moom la yërmande gi mu am ci xeet ah ñeewante gi ak mbëg mbëggeel gi mu ci am xatta ba moom laalla faraxahu amaana mais laalla bi mooy ne lii moom c'est sûr waaw laalla faraxahu amaana kontaan gi mu kontaan kaana nekkoon na ci tuubug ñoom Seydina Kaab ak Seydina Muraara ibn yi ak Hilaal ibn Umayya mbégteg yonent mi alayhi salaam kontaan ci buur yàlla nangu leen seen tuub moo gënoon a màgg ñoom ñett ñoom ñépp seenu mbégte gi ñu bég loolu moom ñun amuñu ci sikki sàkk kën a yonent bi alei satu salaam moo leen ginoon kontaan ci li leen buur yàlla nangul seen tuub que ñoom ñépp ñoom ñett nga dajale seen mbégte li ñu bég après ces cinquante jours de nattu mbégte gi ñu bég biñ ci génnee yonent bi alei satu salaam moo leen gën kontaan ci loolu buur yàlla defal leen xéewal googu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu waaw moo tax gis nga côté bii nii mu am solo la te amaana ci eh, imaam Ibnul Qayyim foofu la foofu lañuy ñuy yem mais nañ ci yokkul yi nañ ci sof lii sof sof waaw mooy ñu jël ko greffer ko ci wax bi mooy këne eh, lii nii mooy xéewal yi la borom bi di defal loolu jar na jar buur yàlla bu la defalee loolu man nga cee feetu mooy lu mel noonu waaw nga nga daal di organiser benn la boo xam ne ngir sant buur yàlla ci xéewal gi nga defal waaw ndax Seydina Kaab ba ngi lu ne joxe na ko ci joxe na ci yére te bu amoon lu ëpp loolook leneen dina ko joxe mais loolu la am waaw ngir kontaan sant yàlla ci mbégte gi mu ko defal waaw moo tax nit bu mokkalee alxuraan sa doom walla loolu bu jour ba mokkalee bu la neexee nga nga rey xar Seydina Omar radiyallahu bi mokkalee suuratul baqara nag la rey nag la rendi ah nga kontaan waaw moo tax nit ki yow ngay jàngu téere ah nga jeexal ko moo xam laxdar yi la bul xeeb xam-xama ca ne du téere falaa falaa gaa yi xeeb naan moo laxdar yi rek la jàng non non non non xam-xam amul lees kiy xeeb te boo mooyel kiy wax loolu am na masala yu bari yu nekk ci lax laxdar yu moom maîtriser wu ko waa jiy xeeb loolu boo ko laajoon du ko mën a tontu xamu ci dara te da koy dal ci jaamu yàlla kon nag faut faire très attention nga jeexal ko bés ba nga ko jeexale nga kontaan nga daal di jën bu dee ganaar sax nga rendi ko ngir sant ko buur yàlla dal di koy togg daal di koy partager nit ñi allahu akbar loolu sunna la sunna la Seydina Omar suuratul baqara da ko jeexal kii kii ndax da ci da <laughs> ci sonnoon doon ko jéem di ko jéem a kii mais ba mu ko manee nag la rendi ngir sante ko borom bi subhaanahu wa waaw kon nag lool lu am solo la xam naa kon ñu yem foofu wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin